ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci bi alayhi salaatu wassalaam euh, ñi ngi ñëw ci suñu euh, jotaayu kun al kunuzul ashara ñi ngi ci kal al kanzu saani euh, ci maratibul wujud gisoon nañ ci suñu jotaay yu weesu li nga xam ne moom mooy martaba yi nga xam ne ñoom ñoo yu njëkk ci wàllu nekk teefi allah subhaanahu jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu euh, moom mooy nga xamante ne moom mooy nekk gi nga xamante ne mooy al waajibul wujudi li zaatihi mooy ki nga xam ne ak nekkam dafa war ngir jëmmi boppam euh, te euh, ñàkkam mënta nekk dafa jomb subhaanahu wa ta'ala ñu gisoon ne dafa am nekkteef goo xam ne moom la njëkk amal te nekkteef googu tamit ak amam amul fu tàmbale ci jamono maanaam ci temps bi amul fu mu borom subhaanahu wa taala moo amal ci coobareem ci ñaareelu martaba bi waaye du lu ñuy situé ci temps <coughs> wala ci espace bi euh, borom subhaanahu wa taala lépp lu mu amal nag ci nekkteef googu la amale euh, moom mooy euh, li nga xam ne. mooy an nuur nuurullahu zaati leeru yàlla gi nga xam ne mooy ko jóg nekk nekkam moom la ñuy wax ah, aynullahi moom la ñuy wax ah, maanaam ah, xaqiqat al muhammadiyya moom la ñuy wax an nuurul muhammadi muy leer goog nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa amal te lépp lu mu amal ci moom la ko amale suñ jotaay bi weesu euh, duggoon nañ ci benn euh, mis mbir mu am solo ci maanaam muy notion bu am am solo ci wàllu googu te mooy euh, li nga xam ne mu mutakallimuna yi mooy ñi yëngatu ci ilmul kalam mooy théologiens yi dañ koy tuddee al jawharul fard donte ñoom wuute nañ ci naka lañ koy melale ak nan la amee gisoon nañ ci suñu waaye waaye dinañ ci ñëwaat incha allah ñoom gis biñ ci am te gis-gis boobu nekkul gis-gis bi nga xam ne mooy bi gën a mat dëgg-dëgg xaqiqatan euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy akabirul aarifina yi radiyallahu anhum ñoom xam nañu existence bi donte kenn ku ci nekk ci ñoom ni nga koy xamee ak ni nga xamante ne noonu nga koy gise mën na wuute ci kenn jëm ci ki des maanaam ak xóotaayu ni nga xamante ne noonu la mel ak lan la représenté dëgg-dëgg euh, gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu ay junj yuy tegtale ne borom subhaanahu wa wala jotaay bi ko jiitu ne borom subhaanahu wa day junj xaqiqa boobu muy réalité intrinsèque boobu ak ruuxul muhammadi al ahmadi sallallahu alayhi di ruux bi nga xam ne mooy ruuxu yent bi sallallahu bi nga xam ne mooy bu cosaan bi ak ruuxul azam ruux bu mag bi te moom mooy bi nga xamante ne mooy euh, dëgg-dëgg jëmmi alquran bu euh, euh, cosaan bi. Euh, nga xamante ne leer borom bi la subhaanahu wa ta'ala euh, loolu gisoon nañu ci alquran ak sunna sax maanaam ay mbir yu bari yu koy tegtale yoo xamante ne yenn yi junj nañ ko yeneen yi amaan na dinañ ci ñëw insha allahu ta'ala yenn yi naka jekk romb nañ ko ci ay jotaay yu bari bari ci lu weesu moo xam ci téere bii la moo xam ci yeneeni jotaay yi nga xam ne dañ ko sampal yeneeni téere ak yeneeni euh, mbir maanaam yenn sujet euh, jotaay yi nga xamante ne kon euh, leeru yenent boobu alayhi salaatu e nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala amal muy nekk al barzaxul a'zam muy dig digal bu mag bi ñi nga xam ne moom la ñuy wax akabirul aarifiin yi kon niñ ko xamee day wuute am na ci yenn mel maanaam melo yi muy feeñee wala yi mu ci ay maratib yu wuute euh, yoo xamante ne jotoon nañ ko tudd ci suñ ko tay yi weesu euh, ci tudd maanaam euh, ar-ruh al-aql al-qalam hmm, al awal maanaam al-qalam di tudd maanaam nafsul kulliyya muy lawhul mahfuz yoo xamante ne ak yi nga xam ne ñoom ñoo ci topp topp topp yëpp <coughs> al-huyula ah, at-tabi'atul basita muy euh, yula muy wala tabi'atul basita muy euh, nature bi bi nga xamante ne amul lu composé <coughs> hmm? voilà <coughs> ak yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci al anasir mooy éléments yi les quatre éléments yi nga xamante ne moom moom lañ gisoon ak ñoom ci liñ jóge voilà ak li nga mën wala wax li ñu joxe ak li nga xamante ne moom mooy euh, al jismul kulli la le corps universel mooy euh, lépp nga xamante ne <coughs> lu am jëmm la maanaam lépp lu nar am rek ci jismul kulli boobu la génne euh, loolu te maanaam ci niveau yooyu yëpp maanaam ak matale googu yëpp moom mooy al jawharul fard Euh, ñu gisoon ne tur bi nga xam ne moom la gën a lamboo moom mooy bi gën a matale mooy jawharatul kamal voilà gànjar nga xam ne mooy gànjaru mat euh, dinañ ci ñëwaat incha allahu taala euh, waaye kon fi nga xamante ne moom la ñu tolloon mooy borom subhaanahu wa taala ba mu amalee maanaam tey bu ñu xoolee adduna bi ni nga xam ne noonu la borom xam-xam yi ñi yëngatu ci wàllu physique masalan dañuy euh, wax ay notion yoo xamante ne maanaam euh, dañu gis ne ay loi yoo xamante ne par exemple euh, mooy nazaratu nisbiyya bu nazaratu nisbiyyatul amma ak nazaratu nisbiyyatul xaassa mooy théorie de la relativité moo xam bu général bi wala bu particulier bu relative bi yooyu maanaam bu bu bu particulier bi Euh, ak yi nga xamante ne ñu maanaam ñoom ñooy wër-wërloo ci yooyu yëpp ah euh, euh, day dafa dafa am ah taqatul xaraka énergie cinétique maanaam yooyu yëpp day dox day nekk dëgg ci ay conditions maanaam mooy ci lépp loo xamante ne dafa jokkaloo maanaam mooy adduna bu bi. mooy mooy au loolu macroscopique loolu macros euh, euh, macro wala boog macrocosmique lépp loo xamante ne dafa yaatu mag rëy day loolu day mën a nekk dëgg waaye bu ñu demee ba nga xamante ne dafa ndaw nekk lu tuuti loolu euh, mécanique comme moom mooy mécanique quantique te comme niñ ko gisee woon mécanique quantique Euh, théorie maanaam kii yi dox loi yi ciy dox da ngay gis euh, mënuñoo dox ci euh, relati kii bi relativité bi duñ duñ mën a dox du duñ mën a dox foofu mais li nga xam ne ñoom ñooy dox ci relativité bi tamit ñu dox ci mécanique quantique loolu nag li ko waral dafa simple maanaam différence bi gën a rëy bi nga xam ne moom lañ am ci buñ koy tënk Euh, comme niñ ko waxee ci suñu bi bi weesu mais ñu gën ko tënk mooy différence bu gën a mag bi am lenn la euh, mooy mooy li ñu tudde ak ittisal wala infisal maanaam ak jokkoo aku dog-doge euh, xam nga jokkoo mooy lan mooy ne mécanique mooy d'ailleurs newtonien bi ak maanaam yëpp yi nga xamante ne quwwatul jazibiyya daf ci dox quwwatul jazibiyya muy pesanteur la loi de la pesanteur daf ciy dox ak yeneen yi xam ne ñoom ñoo ci aju yëpp loolu day daw su fekkente ne dañu supposer ni mbir yi dafa am ak wéy ak continuité ci mbir c'est-à-dire que lenn lu ci nekk muy espace bi ak temps bi yëpp dafa continue ci loi boobu ci lu mel noonu ci lay doxe alors que mécanique quantique <coughs> moom ci li dox mooy yi nga xamante ne dañoo tuuti ay photons yeeg yooyu yooyu nga xamante ne euh, dañ naan juge na feeñ na fee maanaam jamono ji muy ci benn niveau bi ci benn niveau d'énergie foofu lay maanaam jamono ji muy réeree lay nekkee ci feneen et que intifal da cee am maanaam ak jokkaloo amu ci lépp a tàqali ko euh, xëy na euh, question maanaam léeg nit mën na maanaam mën na ne mais c'est que voilà yi ngay c'est que bon ay ay mécanique quantique relativité c'est que loolu amul rapport ak spiritualité xam nga loolu nit ki mën na wax loolu ci xelam mais xam-xam yi ñoo lëkkaloo ñoom ñoo nekk loo xam dañoo duggante <coughs> ba nga xamante ne boo nekkee ci benn looy gën a yaatal beneen di ko ci dolli sax xam-xam bi ngay am ci bii nga ne di gën a di gën a précis di gën sew di gën a rëy en fait amuñu différence bu exister parce que réalité rek lañuy xool lan muy dëgg lan moo xew te loolu buñ koy xam buñ xoolee moo tax Alquran mooy ummul ulum yi mooy ndeyu xam-xam yi c'est-à-dire que xam-xam yëpp ci biir Alquran lañ ne loolu nag du ay waxi kese kese ak ay lu ñuy yaakaar kese wala di foog xaqiqa la c'est-à-dire que réalité la boo xamante ne c'est une réalité immuable xaqiqatu saabita la mooy dëgg la goo xam ne dafa sax bu yëngatu euh, kon du ay ñu ci euh, jàdd léeg-léeg di ci am luñ ci wax te loolu daf ñuy dimbali maanaam li ñuy wax ni bu ñu foog ne dafa dafa dafa leneen la déedéet daf ñuy pour ñu mën a xam effectivement que ni euh, voilà que effectivement li ñuy wax ni maanaam dëgg na et que xam-xam yëpp dañoo jàppale loolu dañ koo dëggale dañ koo wéral mais maadaama ne ñi ngi nekk xam-xam <coughs> léegi tey buñ ñëwee ci euh, kon euh, xool ne ñoom ñi loi yi dox ci bii du dox ci bee lu tax loi bii dox ci bee du dox ci bii mu mel ni comme si dafa am benn contradiction bu fi nekk boo xamante ne euh, maanaam dëgg-dëgg du contradiction <coughs> mais <coughs> gars yi dañoo maanaam ba léegi euh, monde scientifique bi li ma ci jublu mooy physiciens yi et cetera ak accès guñu ba tey ba gis différence bi lan la maanaam lan moo tax ba nan lañ mën a def ba relier maanaam ba dajale ñaar yi et mu nekk benn loi bu dëggal lépp loolu nag xaqiqatan moo xew mais sauf que li nga xamante ne moom la gaa yi yaakaar ne ñun suñu adduna bi suñu bind bi man ak yow ni ñuy nekkee nii par exemple li ngay gis nii ci écran bi nii en réalité ci sa écran maanaam da ngay gis sama jëmm man di gis may wax bi yëngal samay loxo ak yu mel en réalité benn écran moo fi ne maanaam benn point li nga gis muy yëngatu di yëngatu benn mbir la buy créer waat di répéter waat di répéter waat ci ay anam yu wute ci ay formes yu wute ci ay facettes yu wute mais benn mbir mi la moom moo am ay feeñuwaay yu wuuti moo tax nga gis ci écran bi écran bi changé wul matériel bi nga yor changé wul amul lenn lu ci changé sauf que image yi day changé euh, li ngay dégg day soppeeku di jóge ci benn euh, son dem ci beneen son et que buñ leen boole ci ngay gisee. Euh, maanaam ngay dégg li may wax mu wuute ak li nga déggoon sànq et cetera ba pare ngay gis sama image bi mu wuute ak li nga gisoon sànq li ko waral nag te pourtant affaire bi yëngatuwul bougéwul parce que lépp day créé wu ci même mbir mi parce que lépp dafay xewee ci benn mbir mi wala bu la neexee nga waxee ko neneen mooy benn mbir mi mooy xew ci ay façon yu wuute waaye mbir yi dañoo jege wantoo maam dañoo takkaloo borom subhaanahu wa ta'aala mi ngi junju masala boobu ci ba fi aaya bi mu naan inna rabbakum allahu alladhi xalaqa as-samawati wal arda fii sittati ayyamin thumma istawaa ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasiisa dégg nga baat bi yatlubuhu hasiisa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatu bi amri ala lahu al-khalqu wal-amru tabaraka allahu rabbul alamin li wér mooy seen boroom kii toppatoo seeni mbir yar leen amal leen ci njaalbeen ba ca jeexital ga kooku mooy Allah mooy buur yàlla moom mi nga xamante ne moo bind asamaan ak suuf si ci juróom benni fan en fait juróom benni fan yooyu en réalité fan yëpp yëpp ci àdduna juróom ñaari fan kese la amul bu leen juróom ñaari fan kese kese kese moom la boroom subhaanahu bind et juróom benn juróom ñaari fan yooyu benn fan bi moom mooy ñun bi ci bi ñu ne mooy bi mu bindee asamaan ak suuf boobu ci bi ñu nekk mooy yëngatu voilà muy mooy mooy soppeeku di am ay facettes yu muy wuute yi muy amee et cetera euh, amaan na dinañ ci ñëw peut-être ci yeneeni jotaay fan yooyu muy juróom benn fan la bind asamaan ak suuf si fii sittati ayyaamin summa stawaa alal arsh topp muy yem mooy ci arsh yughsil layla an-nahaara maanaam ni nga xam te ne noonu la bindee lépp ba lépp am moy ñun suñu àdduna ñun parce que sinon euh, euh, euh, malaaka yi ñoom ci seen seen ordre maanaam ñun dimension yi ñu am mooy juróom benn dimension muy sii si muy juróom benn fan yi muy wax mais ñi nga xamante ne mooy ñooy malaaka yi ñoom ñetti dimension lañu am euh, ñetti dimension yooyu moom mooy kon benn bon mën nañ ko tuddee maanaam ñun ñetti dimension parce que ñetti dimension yi moom moo joxe maanaam ci kaw ci suuf muy benn ci kaw ci suuf ci kanam ci ginnaaw ndeyjoor muy juróom benn muy ñetti dimension yooyu noonu bu dee malaaka yi benn la mooy lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna zalik wa ma kana rabbuka nasiya dégg nga loolu muy ci kanam ak ci bu dee jinne yi euh, comme li Iblis wax ñoom ñoom ñoom ñoom ñaar lañ am loolu voilà mooy wala nag seen doom béy na ay di ma woon xal xal fi mu waan ay maanaam man sama ay lim yeneen bi sax xam ne def na ci kaw ci suuf maanaam Iblis ne dinaa leen dikkee ci kanam ak ci ginnaaw ci ndeyjoor rek ci càmmoñ moo tax ñun suñ dimension bi ñu nekkee moo gën a complète moo gën a mat voilà <coughs> mais jinne yi dimension bi ñu nekk moo tax ñun duñ leen gis ah <coughs> innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum daf leen di gis yéen. ak seeni euh, euh, maanaam iblis da leen di gis moom ak kaayam yi moom ak euh, gàngooram xam te ne yéen doo leen gis malaaka nekk ci beneen dimension bu gën a encore voilà mais ñun suñ dimension moom moo mat moo mat kon topp mu yemoo ci kaw aras mu ne yughshil layla an-nahara Euh, yuxshi mooy mooy mu sëyëg moom maanaam mu sëyëg al-layla guddi aw naxaar ak bëccëg comme mooy wal-layli iza yaxsha comme falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi gis nga euh, yëpp alquran day firi alquran baatu alquran yi loola tax xeet tartil googu am ci solo moom mooy baat boo jël nga xool fi mu nekk yëpp ci alquran nga xam maanaa bi dëgg-dëgg lan la euh, kon mooy dafa dafa dafa moom kon guddi gi yug si lay lan naxaara guddi gi ci bopp euh, bëccëg gi guddi gi moom moo sëyig bëccëg gi moom moo sëy moo jur bëccëg gi voilà mais mu ne yatlubu hasifan daf koy topp maanaam mooy produits yi muy génne li muy génne tout le temps daf koy topp hasisan maanaam hasisan baatu hasis mooy ci gaawaay maanaam dafa gaaw loolu moom moo tax loi universelle yi nan la demee mooy ne adduna bi ni mu demee mooy bépp mbir boo gis Euh, suy am ni muy xewe suy xew day wàcce day day day tànn yoon bi gën a gaaw maanaam day tànn yoon bi gën a gaaw lépp luy wadd lépp luy daanu lépp luy yëngatu lépp luy maanaam tout le temps daa iman day tànn yoon bi gën a gaaw xataa nit ki tey bu fekkente ne euh, euh, wala benn mbir dafa war a daanu war a damm wala yooyu noonu maanaam moom day tànn fan la gën a baax et cetera loolu yëpp mooy mooy mu ngi ci secret wu yàq lu bu xasiisan voilà mooy day day day day topp c'est-à-dire que euh, benn mbir su xewee mbir mi day gaaw a ba nga xamante ne nit ñi dañuy yaakaar ne mbir mi den benn mbir maanaam même mbir mi la et que jokkaloo daa am ci mbir yi en réalité jokkaloo amul fii xalqin jadid lañ ne comme ni nga xam ne noonu la Alxuraan waxe bal hum fii labsin min xalqin jadid voilà li nekk mooy ne ñoom dañuy dañoo nekk ci lënt-lënt am dañoo ci lënt-lënt mbind mu bees parce que borom subhaanahu wa ta'ala réalité benn mbir mi xew te mooy jawharatul kamal boobu ñuy wax nga xamante ne mooy réalité yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy manifesté wu ci ay facettes yu wuute ci ay anam yu wuute ci maanaam mais ci anam goo xamante ne à chaque fois maanaam mbindeef da ciy feeñe looloo tax mbindeef yëpp ci leer googu lañ génnee et que à chaque fois que borom subhanahu wa day créer mbir yi maanaam da leen di amal mbir mi dara du comme li Lavoisier wax rek ah tax bon waxuñu ko pour wax waxam mais que loi physique yi réalité yi loolu lañu loolu la ñu wane mooy dafa ne euh, rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme amul lenn luy luy luy luy luy ñàkk déedéet amul amul luy beesaat di am déedéet lépp day transformé wu te loolu mooy dëgg maanaam mbir mi benn mbir moom moo fi ne ni mu ni am am moo fi nekk di dëgg benn la et que euh, <coughs> euh, et que à chaque fois forme yi muy jul transformation yi muy am maanaam kon soppeeku gi ak feeñ ji muy feeñee nii feeñee ne loolu moo lay def impression que ni euh, que ni mbir yi dafa wuute maanaam tey euh, nit ki day day day maanaam bu déplacé woo maanaam c'est pas parce que dafa am continuité déedéet c'est parce que dafa ñàkk nekk fi amaat feneen et que maanaam euh, am na benn seconde rek ci ginnaaw ki doon wax ba tey nekkatul kii di wax tey léegi nii déedéet <coughs> te nekkul ci seconde bii di ñëw kii wax parce que à chaque fois borom subhaanahu wa ta'aala day génn kenn amal keneen day génn ken amal keneen continuité boobu maanaam mbir mi ni muy noonu mu nuru ne dafa mu nuru ne euh, euh, lu lu lu lu lu continuité dafa am mooy mooy mooy mooy laps gi gaa yi nekkee. maanaam mooy lënt-lënt gi nga lënt-lënt mooy labs comme li ma talbisuuna al-haqqa bil-baatili wa taktumuuna al-haqqa wa antum ta'lamuun lu tax ngeen di nëbb dëgg di ko jaxase lu tax ngeen di jaxase dëgg ngeen di nëbb dëgg te fekk yéen xam ngeen gis nga talbisuuna mooy labs voilà moy mbir mi day sol yére yu bees mooy gis nga libaas moo tax yére mooy libaas maanaam day day gis nga nit ki su solee yére bu bees day day nekk keneen en réalité même nit ki la mais forme yëre bi bi bon voilà sinon ak colinam maanaam ni muy feeñee day wute <coughs> voilà loolu la loolu moom moo indi kon pour wax ne ñaari réalité benn réalité lañ loolu moom tax comme niñ ko gisoon euh, Seydina Asis radiyallahu anhu bi mu jëli ji euh, euh, kii bi arsh bi bi mooy trône ci Saba Yaman indi ko Palestine ci diggante xef a xippi même pas parce tout simplement dafa ñàkkal mbir mi fële indi ko fii amal ko fii jeex na mais loolu noonu euh, c'est parce que maanaam euh, dafa percer réalité boobu moo tax borom subhanahu may ko mu mën jëlee mbir mi fële indi ko fii parce que tout simplement entre tey bu doon ci nit ñu normal yi bu ñu koy toxal dañuy yanu benn mbir di ko déplacer par point par point mais point yi gën jege wanto ci li li ñu mën a gis ñoom noonu lañ koy gisee alors que moom ak tey mu jóge woon fii Yémen créé wu Palestine benn la ci borom subhaanahu wa ta'ala parce que réalité bi noonu la demee mooy ne mbir yi xewuñu ci benn point kese c'est-à-dire que yow même boo toogee sax da nga yaakaar ne ci benn point rek nga ne déedéet yaa ngi jóge ci benn di dem ci beneen loolu yëpp ci feeñu borom bi subhaanahu wa ta'aala la feeñale à travers lan à travers réalité boobu nga xam ne moom mooy al-jawharul fard nga xamante ne ci la lépp amee voilà ci la lépp xewee ci ci cosaan euh, léegi nag <coughs> euh, lii lii nii c'est vrai que gën na gën na xóot que le mutakallimuna yi comprendre ci mbir mi ndax mutakallimuna yi ñoom liñ ci comprendre bariwul dara Euh, te dinañ ko tudd incha allahu taala mais que rek dañu euh, au moins euh, préciser maanaam explique wax ne loolu xaqiqa la boo xamante ne maanaam bu am la boo xamante ne ni ni mu demee noonu et dafa jafe comprendre dafa jafe que nit ki mën ci teg bët wala boog te teel ko gis wala mën koo ràññee mën koo xàmmee mais maanaam mbir mi noonu la loolu moo tax mooy gis nga kullu yawmin huwa fi sha'nin bis bu jot borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ci ay mbir voilà maanaam mbir yi tout le temps dañuy créer wu dañuy amaat dañuy am leneen day am day feeñ day feeñ maanaam day feeñal ay mbir moo tax umurum yëpp di xaal ay mbir yu muy feeñal la mais du yu muy tàmbali voilà kon euh, loolu moom moo tax xaqiqatan bu ñu maanaam boo comprendre ni affaire bi noonu dong a demee en réalité di comprendre lu tax. bu affaire yi demee ba tuuti dans l'infiniment petit comme niñ koy waxe bu affaire yi demee ba tuuti ñuy gis réalité boobu ne mbir mi day jóge fii dem feneen et que buñ commencé dugg ci infiniment grand rek maanaam buñ commencé dugg ci grandeur yi rek léegi la ñuy daal di commencé gis mel ni continuité daa am en réalité continuité amul li xew dans l'infiniment petit mooy réalité vraie bi et que buy buy gën di rëy di rëy gën di rëy day day day day day mujj dem ba banaliser wu maanaam nga foog ne mbir mi dëgg-dëgg noonu la demee fekk demewut noonu voilà day toxu jóge fii dem feneen <coughs> te moment bi muy créé wu fii bi muy jé jé fi moom lay créé wu feneen comme d'ailleurs boo xoolee borom subhanahu wa wax ci trône boobu mu ne fa lamma ra'ahu mustaqirran indahu gis nga ba mu ko gisee mu sax fa moom maanaam gis nga fa mu nekkoon jógewu fa sauf que borom subhanahu daf ko créé fi ko feneen. contrairement à ce que les ñeneen ñi lu ñu doon mën a gis voilà maanaam suñu diggante bi ñu tàmbalee wax bi ak léegi par exemple jël nañ fi âge ku ci ñun ñii jël na fi âge c'est vrai que ay seconde la ay tierce la et cetera mais jamono buñ ko xoolee di ko delloo delloo delloo ci li gën a tuuti ci jamono liñ mën a dellu ci temps bi gën a tuuti tuuti ci liñ mën a wax dañuy gis ne lu baree bari la par rapport ak biñ tàmbalee jotaay bi ak léegi kon gën nañ fee màggat gën nañ fee jël voilà hein voilà donc loolu ay eh, eh, eh, loolu ay réalité na mais que âge boobu loolu lan lan moo indi mooy ne guddi gi ak bëccëg gi maanaam en tout cas parce que borom subhanahu wa ta'ala daa iman loolu faral di tudd guddi bëccëg et cetera du tudd jamais temps moo tax zaman ñëwul jamais ci alquran ci ci baatu <coughs> parce que dafa existé wul dans réalité voilà <coughs> li existe mooy saa waxtu yawm layl nahaar ah shahr yooyu ñoo existe sana voilà yooyu existe nañ te loolu li ko indi après dinañ amaan na dinañ ci ñëw ci kanam kanam incha allah amaan na li nga xamante ne kon <coughs> moom lañu ñu war a tudd fii balaa ñuy tàmbali maanaam di yeggale fi ñu tolloon ci téere bi mooy euh, nit ki su ne mais euh, jawharu fard boobu noonu mutakallimu ne nan lañ ko xamee maanaam wala bokk lan est-ce que existe na dans la réalité en fait lan mooy dalil bi wane yow xaqatu Muhammad bi ngay wax parce que c'est vrai que dinañ ko surtout aarif euh, euh, billahi di ko wax ak yu mel noonu mais ci xel yow ci xel ci sam xel nin mën a taxawee ba saxal nekk borom subhaanahu wa taala ak amam mais yow nan nga mën a waxee ne nekk jawaru fard boobu am na maanaam te yow nga bëgg ko tuddee nga ne baat bi mu gën a yelloo mooy jawharatu kamal voilà mooy jawharatu kamal voilà déjà euh, ñu ñu bàyyi xel benn mbir subhaanallah dafa am réalité euh, dafa am lu ñuy wax la longueur de Planck euh, c'est-à-dire tey bu ñu xoolee ñun fi ñu ne suñu niveau bu ñuy dellu ci di xool mbir yi tuuti yi fi nga xamante ne foofu la dañuy am suñu bët boo xam foo xamante ne fa la mën a yem même tey bu jëloon ay microscope di ko xool day am fu mu mën mbir mi mën a yem mais buñ demee dema dema dem ba nga xamante ne fa la mbir ya yem carrément en tout cas de manière théorique loolu la ñu tuddee la longueur de Planck mooy ban distance la mooy mooy entre ñun wala boog en en tout cas ban distance la mbir moom wala longueur la mbir moom gën a mën a yor bu boobaa euh, dañuy gis ne un virgule xoolal bu baax six cent deux cent cinquante cinq dix-huit dix puissance moins trente-cinq mètres loolu la maanaam longueur de Planck loolu la dañuy faral di wax rek un virgule six cent seize dix puissance moins trente-cinq loolu la ñuy wax mais en réalité chiffre bi tegu ci six cent seize muy deux cent cinquante cinq et que li tegu ci deux cent cinquante cinq mooy avec kii bi euh, kii bi li ñuy wax euh, kii erreur bi d'accord maanaam pour xool nag maanaam marge d'erreur bi mooy dix-huit moo tax dañ koy defal parenthèse après distance mooy trente cinq mètres gis nga chiffre boobu xaqiqa bu yéeme la daf ñuy delloo ci feeñ waayu jismul maanaam élémentaire u jawharu feeñ waayam feeñ waayam parce que un daf lay delloo ci nekk boroom subhaanahu wa ta'aala gi mu wét di càppaaculi mooy ci cosaan six cent seize tudd nañ ko fi lu bari dalay delloo ci salat fatihi existence de la réalité mohammedienne primordiale originale <coughs> muy six cent seize deux cent cinquante bi en fait euh, code c'est-à-dire que tey bu xoolee octet yi ci code couleur couleur yi dañuy dem de zéro à deux cent cinquante cinq ci loolu lañuy dem mooy kon boo jëlee benn couleur donnée partie yi mu mën a am yëpp yëpp yëpp il y en a zéro ba deux cent cinquante cinq façons yu mu mën a changer léegi soo loolu euh, zéro ba deux cent cinquante cinq ci couleurs yi noonu ni mu mën a changer tel euh, tel li informaticien yi gaa yaa ngi fi xam nañ li may wax ñoom ko gën a xam sax niñ ko ñoom niñ ko naroon mën a expliquer sax moo gën a garaaw mais maanaam Eh, loolu kon maanaam di loolu noonu dafa am lu muy lu muy leeral déjà wiitaayu borom bi subhaanahu wa ta'aala ci feeñuwaay yu wuute yi lépp loo gis kon ci leer yi mbir loolu la parce que zéro ba deux cent cinquante cinq en réalité moo tax naan deux cent cinquante six la deux cent cinquante six mooy nuuru mooy nuur la lumière mohammedienne primordiale façon feeñuwaay yu wuute yi rek la bu dee euh, leer gi nga xam te ne mooy deux cent cinquante cinq bu deux cent cinquante cinq sax moom en soi moom mooy nombre ayatul kursi ayatul kursi mooy deux cent cinquante cinquième euh, verset ci saaru alxuraan ci ci ci suratul baqara di tegtale wéetaayu borom subhaanahu wa ta'aala ci cosaan ak ni mu nekkee càppaacolu ci lépp voilà bi ko mortali muy deux cent cinquante six moo tax voilà wowal alil azim mooy deux cent cinquante cinq ba wallahu samiul alim muy deux cent cinquante six maanaam di tekkale kon lan nekkaayu borom wéetaayu borom subhaanahu wa ta'aala feeñ waayu wéetaayu borom màggaayu borom subhaanahu wa ta'aala boo xoolee moo tax ayatu kursi alif la tàmbalee jeexee mi allahu jeexee azim comme salaat fatihi allahu alif jeexee azim <coughs> léegi loolu waa dix mooy ak mat feeñ waayu matu mbir yëpp distance mu ne trente cinq nag léegi trente cinq boobu beneen beneen xaqiqa la mooy daal daal source Ikhlas yëpp daal lañ jeexe parce que daal en fait quatre la mais ak ni koy bindee ci bast mooy daal alif ak lam daal muy trente cinq <coughs> ce qui veut dire que mooy ne trente-cinq réalité existence bi parce que alifu alifu bu cosaan bi yenn borom bi subhaanahu wa ta'aala wala boog bi feeñal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xaqiqam alif boobu moom mo manifesté wu maanaam moom moo dëng rek xam nga daal lool rek la mooy alif alif bu def nii loolu rek mooy daal la ab alif ni nga di koy wengal muy daal maanaam nit ku taxaw bu toogee mooy daal taxawaay gi mooy alif toog gi mooy daal borom subhaanahu wa dafa parfait perfection daal amal mbindeefam bu per bu parfait muy kamal muy eh, réalité yent bi sallallahu alayhi ci cosaan kooku mooy un ajus bi mooy mooy perfection mais bu mu feeñee ci mbindeef dafay indi mbindeef yi fu leen ci anamu imperfection muy daal bi muy trente cinq boobu voilà loolu donc c'est une réalité Euh, boo xam ne euh, effectivement physiciens yi duñ ko xam bien sûr mais à part euh, peut-être que spécifique ci ñoom trop mais maanaam juste pour wax ne loolu dafa am dafa dafa c'est important mooy li gën a tuuti mën li mën a exister ci liñ mën ci ci ci ci ci lu mën a maanaam mooy longueur de Planck boobu ñuy teg mu l'infiniment petit léegi nag léegi nag fan mooy euh, atlas xam nga dafa euh, fi bët mën a yegg mooy univers l'univers observable maanaam mooy bët fu mën a yegg fu mën a yem mooy falakul atlas bi parce que justement li nga xamante ne moom mooy euh, jismul kulli bi biñ doon wax ba ba yegg fa muy le corps universel à part de moom ci la après ci ci ci la falakul atlas ne al falakul atlas mooy le l'univers mooy li gën a li gën a mooy mooy mooy mooy fi observable mooy le monde observable univers observable fi gën a tuuti maanaam à part de foofu jëm kaw kenn mënu ko gis di gën a suufee loolu mën a gis mais falakul atlas boobu. Euh, mooy l'univers observable fi mu ne chiffre bi neuf virgule trois cent la dix puissance trente-huit mais maanaam suñ diggante fii foofu loolu la maanaam mooy kon euh, dix puissance trente-huit parce que trente-huit donc c'est le c'est soit la mooy gis nga sourate Saad sourate Saad mooy loolu d'ailleurs mooy trente-huit te mooy azal voilà azal trente-huit la te mooy ak tamit mooy 38 donc voilà pré-éternité ba éternité loolu lañ ci mën a gis mooy 10 puissance 38 bo 38 bo donc surtout Fat donc moo ëmb Fat c'est le corps universel le corps mohammedien plutôt voilà mooy as-suuratul muhammadiyya 9 virgule 300 300 mooy sin 9 to to sin to sin réalité mohammedienne haqqul yaqin donc mooy mooy neuf ak trois cent neuf boobu et donc euh, voilà après am na yeneen xaqaas yu nekk ci ginnaaw lool yëpp mais ñu comprendre que ni donc réalité yooyu yëpp dafa dafa dafa mbir mi dafa am ay réalité yu mu yu mu même même si avec les chiffres yi nga xam ne moom manipuler comme kenn ci ñoom ni mu ko waxe woon euh, ci philosophie euh, les chiffres gouvernent le monde comme ni ñu koy waxe ñoom euh, loolu dëgg la mais dafa am lu mu fàtte mooy xuruf yi moo tax maarifa yëpp dafay wërwërloo ci xam-xam boobu parce que ilmul xuruf yi ci boppam xam-xamu xaraf ci seen bopp ak yi làkkaloo ci seen ginnaaw ñoom ci sen bopp ñooy jëmmi nekk-nekk gi ñooy jëmmi existence bi te Euh, lépp ci ñoom lay wër-wërloo loo ku la ko gën a mën a percer gën ko xam voilà le monde scientifique dañuy passer ay millions wala ay milliers d'années en tout cas pour mën a accéder ci benn réalité bu ndaw parce que xuruf yi parce que euh, chiffres yi rek <coughs> bu leen boroom subhaanahu wa ta'aala joxoon xam-xam yi nekk ci lettres yi ci ñu toj àdduna bi toutes les réalités day feeñ ci ñoom day dévoilé wu ci ñoom facilement et rapidement waaye loolu borom subhanahu wa ta'ala ko jagleel ci jaamam yi euh, léegi ñu ñëw kon ci tey laaj bi nga xamante ne moom mooy mais ci xel naka nga mën a taxawee saxal lool xam nga déjà wax nañ ne même même les chiffres yi nga xamante ne moom la scientifique yi livré après des études profondes pendant mën nañ ni en tout cas successivement des des des, des des millénaires après après loolu ci lañ accéder à maanaam chiffres yii nii et que chiffres yooyu rek ne se ne que ci buntu boobu boo ko adapté ci almal xuruf da ngay di gis ay kéemtaan et que lépp ni muy delloo ci réalité yent bi sallallahu ci cosaan <coughs> moom mu dellu ci borom subhaanahu wa mais nañ xool parce que 18 bi doon wax sànq dama mooy xayu xayu voilà le vivant voilà wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in ndox ci ndox mu cosaano bi muy réalité mohammedienne bi original bi muy ndox mu cosaano bi ci lañ defaree lépp luy luy dund ci jotaay bi weesu waxoon nañ leen ndox moom bokkut ak ndox mii ñuy naan ñun voilà donte am am am nañu lien am nañu rapport voilà euh, kon tey léegi nañu nañu xool euh, mutakallimuna yi ñoom pour ñu gis ne jawaru fard effectivement am na mooy dañu ne tey nañ supposé sama téléphone bi ak sama jaaro bi léegi ñu xool su ma jëlee jaaro bi est-ce que mën na ko xar ñaar partie ñu ne waaw partie boobu noonu mën naa ko xaraat ñaar ñu ne waaw boobu tam mën naa ko xaraat ñaar ñu ne waaw xam nga léegi dañuy dem ba foo xamante ne day am fu mu yem maanaam même ci sam xel tey boo continuer <coughs> di ko dagg li gën a li nga mën a fi nga mën a yegg mooy la nihaaya mooy liñ naan laa neexa mooy infini infini mooy fi gën a sori fi nga mën a yegg du dëgg nga xam nga ko dagg di ko dagg boobu di ko dagg jusqu'à l'infini téléphone bi su ma ko jëlee xar ko ñaar moom beneen partie bi bi ñaar bi ma xar ko ñaar beneen bi ci des ma xar ko ñaar beneen bi ci des ma xar ko ci des ma xaraat loolu tamit damay dem di dem di dem dem ba àgg infini tamit sauf que dafa am benn réalité boo xamante ne day euh, day maanaam day imposer wu ci ñun mooy ne infini bi juge ci maanaam subdivision maanaam xaj xaaj xaajee sama jaaro bi mënta tolloog infini bi mënta tolloog infini pièce bi ma ne buñ ko doon xaaj xaajee mënta tolloog euh, doj bi mënta tolloog bâtiment yi et cetera au moment où mbir la demee te infini daa war a tolloog parce que infini maa laa nihaaya mënta mooy maa laa nihaaya mooy lu amul fu mu yem mënta tolloog maanaam mënta wuuteeg leneen lu amul fu mu yem fokk dañoo war a tolloo infini infini la léegi loolu moom moo en réalité infinité boobu noonu existé wul dans une dans la réalité ci xel la existé mais dans la réalité donc loolu moo lay won ne euh, parce que infinité bi mënta gën a maanaam faw muy gën a tuuti parce que bii dinaa ko xar ay yooni yooni yoon di doog am lu tolloo jaaro maanam maanaam téléphone bi dinaa ko xar ay yooni yoon di doog am lu tolloo jaaro <coughs> kon seeni infinité déjà mënuñu tolloo kon dañuy ne dafa am fu mbir mi yem nga xamante ne loola bu fa mbir ma yamee c'est fini loola mënatuñ koo xaraat loolu la ñu tuddeel jawharul fard mooy la substance singulière maanaam mooy benn rek lay doon loolu nag <coughs> mooy ne kon léegi mutakallimu ne ñoom surtout ash'ari yi parce que mu'tazila ak ash'ari yi ñoo gën a bari lu ñuy wax ci jawharul fard mu am luñ ci ba lu lu mat xel d'abord balaa ñuy ñëw ci beneen bi dafa am lu mat a bàyyi xel mooy ne jawharul fard du tegtale nekkul yàlla nañ ko bàyyi yàlla du jawharul fard moo ko tegtale <coughs> parce que yàlla façon yi koy xamee gis nañu gis nañ ko euh, te. Euh, euh, Euh, euh, ci ay ci dalil yu bari voilà mais yëpp amul benn de surtout ci taxawiya bi biñu nekkee ci taxawiya bi aqida taxawiya leeral nañ ko fu bu baax baax ci ay jotaay yu yu wuute donte nañ ko fii lu bari bari euh, kon kii boobu <coughs> nekkul yàlla loolu leneen boo do d'ailleurs sax boo xoolee du même processus bi la ñuy xamee ne ndax yàlla am na mais processus bi daf ñuy xamal beneen réalité bu am bu bokkut ak yàlla mooy bi yàlla amal mbir yi élément bu njëkk bi lan la maanaam ci loolu la ñuy dem mais pas élément maanaam di gën a tuuti ci nga xam ne ci lañ tabaxee yeneen yi ci loolu la ñu mën a yóbbu mais du ñu yóbbu mukk ci yàlla moom ci boppam ak amam ak ñàkk amam voilà léegi beneen bi ci des mooy ne xam jawharul fard maanaam loolu moom moo tax ku tegtaloo ci jawharul fard ngir tegtale nekk boroom subhaanahu wa ta'aala te maanaam am na ñu ko def ci mu tekkal li ne mais démonstration bi du baax démonstration bi du baax parce que li gën a rëy ci lim ñuy ne am na élément boo xamante ne ci la yi yëpp génne élément original loolu rek la ñuy jàngal mais du ñu jàngal ne ki amal lool moom ci boppam dafa amoon ci cosaan et que kooku loolu noonu élément boobu amul leneen lu ko amal moo tax dañ naan la borom subhanahu wa ta'ala du jawhar moo tax ñu naan yàlla du jawhar du gànjar ba pare du aar aard mooy ak euh, ak gaar-gaar et cetera <coughs> léegi alors que jawharu fard moom jawhar la léegi tam mu am foofu beneen point bu boo xamante ne bu mat a bàyyi xel la parce que euh, mutakallimu ne seen biir ñu ci ci ñoom ñu ci baree ci ñoom dañoo am problème dañoo am jafe-jafe ci am loo xamante ne ci wàllu jawharul fard lu ñu mën a distinguer la te loolu il faut que mu leer mooy tey suñu jëloon jawharul fard tey par exemple bu ma jëlaatee même exemple bi ma jëloon mais sama jaaro bi ak sama téléphone bi ñoom ñaar bu ma leen doon xar ba dem ba ci cosaan est-ce que même élément cosaan bi lay am est-ce que en d'autres termes mooy tey bu ma jëlee loo xam ne weñ la ak ma jël loo xam ne xeer la ak moo ma jël loo xam ne plastique la ak ma ma loo xamante ne maanaam euh, ci yeneen xeetu métaux yi la comme wurus wala yeneen ak est-ce que ñoom ñoo ñoom ñëpp su leen jëlee di leen delloo ba ci seen cosaan est-ce que même élément bi lay am loolu masala boobu faaw ñu posé ko parce que suñ ko posé masala maanaam suñ ko laajul suñ bopp question yi maanaam day day des maanaam day am lu nekk en suspens et que réponse yi euh, kon élément yooyu effectivement da gis ne mutakallimuna yi buñ ko posé wu buñ demee posé wu question boobu dañ naan ñun dàqu ñu ne lenn lu ci dafa mën a am jawharu fardam maanaam façon créature bu ne mbir mu ne dafa am lu ñu tudde jawharu fardam yaa ngi dégg sauf que euh, bon loolu bien sûr que ñoom ñëpp ñoo ko wax mais ñu posé wu question bi ba affaire bi nekk lënt-lënt ci seen bopp ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy mën a génne sauf que loolu nag il faut mu am benn élément boo xamante ne moom moo leen supérieur ñoom ñëpp parce que sinon ñoom ñëpp dañuy nekk ci cosaan amandoo te loolu tamit jàppandiwul en réalité li xew mooy dañoo am ñoom tamit benn élément bu leen bu leen génne ñoom ñëpp amal leen élément boobu nag dëgg dëgg dëgg nag moom mooy jawharatul kamal mooy bu mat bi kon ay jawharu fard fard fard fard ñoom ñëpp mu am nag léegi jawhar bu mag bi bu mat bi nga xam ne moo dajale yeneen jawahir yi bu ko defee yooyu nag euh, ñoom ñooy eh, moom mooy génne ci ay facettes yu wuute lenn lu ci nekk di nekk leneen moo tax nga gis buñ demee ci partie boobu ci élément boobu dañ koy mën a tuddee al jismul kulli wala sax ñu delluwaat ci ginnaaw ñu tuddee ko al mooy liñ doon wax nga xam ne moom mooy cosaanu yeneen yi ci des foofu la lépp départ réalité yent bi sallallahu alayhi wa alihi nga xam ne lépp ci moom la cosaanoo voilà et que kon euh, euh, élément boobu euh, maanaam dafa dafa dafa en fait yeneen éléments yëpp dañoo nekk ci biiram justement loolu moom moo waral par exemple ñun ñuy gis mbir yi di foog ne ak soppeeku daa am ci tey maanaam que mbir dafa taxaw voilà wataral ji tahsabuha jaamidatan wa hiya tamurru marra ni Alxuraan wax da ngay gis doj yi montagne yi nga foog ne dañoo taxaw sampu yëngatuwuñ te borom bi nee na wa hiya tamurru marra te fekk ñoom ñi ngi romb di dox doxinu niiri ni niiri yi doxee noonu la mel <coughs> <coughs> parce que lépp day wër-wërloo ci loolu dafa am solo maanaam ñu mën ko xàmmee voilà et que tey par exemple nañ imaginer euh, li tax ngay am impression mooy nañ imaginer tey euh, boo xoolee yow tey boo taxawoon bii gis benn oto dina romb euh, tëdd ci oto bi te yëgul ni oto bi mi ngi bouger maanaam imagine ñu defaree ko noo ne wala ascenseur bi nga yëg léeg-léeg ascenseur nga yëg ci benn ascenseur nga impression que ne bouger wul mu jékki-jékki ubbeeku maanaam nga gis ne yegg nga étage ba nga jëm voilà yow mi ne ci biir doo gis e-, ascenseur bi yéeg ko wàcc mais ki ne ci biti te gis ascenseur bi moom daf koy gis mu yëngatu ñun nag le fait que ñu nekk ci biir mbir yi lool moom moo tax du ñu gis mbir mi nan la demee dëgg-dëgg moo tax boroom subhaanahu wa ta'aala ne maa ashhadtuhum xalqa samaawaati wal ardi wala xalqa anfusihim seede loowuma leen ñoom mindee fi mbinduk asamaan yeeg suuf si à travers comme li wax ne wa maa xalaqna samaawaati wal arda wa maa baynahuma illaa bil haqqi binduwuñu asamaan yeeg suuf si ak li ci diggante bi lu dul ci al haqq boobu muy ruuxul Muhammad yi mooy xaqiqatul xaqay réalité réalité yi que euh, borom bi subhaanahu wa ta'aala ne asamaan bindu asamaan ak suuf si ak seen bindu bopp sax seede wolowu ma leen parce que danoo ci biir duñ ko mën gis <coughs> euh, kon ci kaw loolu euh, ànd ak leeral certes mais ak xeetu tënk ci wàllu euh, jawharul fard jawharul fard et que bu cosaan boobu noonu ñuy wax moom dañ koy wax ad-durratul bayda ad-durratul bayda voilà mooy wurus yi nga xamante ne mooy wurusu cosaan bu weex tàll bi parce que justement weexaay boobu mooy ne leer yëpp foofu lañ génnee toutes les lumières parce que ci lumière blanche lañ génnee voilà mooy mooy mooy al bayda voilà maanaam kon deux cent cinquante zéro ba deux cent cinquante cinq octets yi ci lu ne ci loolu la génnee muy deux cent cinquante six nuur voilà <coughs> léegi imam Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani ne wa haqiqati anna al kulluhu kana mawjudan fi adam adam wa haqiqati dëgg-dëgg mbir mi ni mu demee mooy anna al-khalqa mooy fi kull kulluhu yëpp kaana nekkoon mawjudan di nekk fi adam adam ci ñàkk ak <coughs> fëgg du sori ci ñàkk am en réalité mbindeef fi amoon nañ sauf nag que amoon nañ tegtalewul ne existé woon nañ ci biti ndax amoon nañ ci xam-xamu borom subhaanahu wa ta'ala et que cosaanu jawharu fard boobu mooy jawharatu kamal bi ñuy wax muy réalité yent bi sallallahu alayhi wasallam cosaanam mooy moom moom mooy fondement wu lépp mooy base wu lépp et lépp ay for forme ay façon feeñuwaay la ci ci ci moom voilà lépp façon feeñuwaay la ci moom et que lenn lu nekk forme yi mu waroon jël ak yi mu mën a jël yëpp boroom subhaanahu wa ca xam-xamam bu jiitu xamoon na ko comme que xamoon ko ca xam-xamum bu jiitu mooy ñun borom subhaanahu wa ta'aala naka jekk dafa mës xam ne jotaay bi dina am te <coughs> ci anam gii mu lay amee te nii la ko xame woon te nii la ko namne te nii la ko dogale woon te nii kattanam amale loolu nag ba dara dul xew ba dara xewul ca ca ca ajag-jag ca gannaaw loolu moo am mu ne nag kamasali kenn misaalu góor benn waay boo xam ne ande nekk na fa moom muqtanayaatum yu mu denc yu yor muy ay marchandise bagage fii xazaanatin ci ab magasin te trésor waqat te dëgg dëgg fekk na ahkama atte na ne xalqal baabu ci tëj buntu bi alayha ci moom kon moom <coughs> décidé ne magasin yi maanaam marchandise yi ci biir la koy dugal bu pare da koy tëj caabi ko fa hadhihi al muqtanayaat gis nga caa yooyu marchandise yooyu nga xam ne bagage yooyu mu yor mawjudatun lu am la walakinaha waaye nag mi ngi am fii daaxilil xasaanati ca biir magasin ba wa hadhihi te lii mu lii wax ni tushbihu de moom mooy nuroog martabatu martabay adamul adam ñàkk ñàkk gi haythu fa nga xam ne ah bu nekk nekk borom subhanahu wa rek ka fi nekk wala ci ete dara bu fi maanaam kon nga gis ne <coughs> kon borom subhanahu wa ta'ala moom fi ma fa nekk feeñal yëpp ay feeñuwaayu ci ay turam ak ay meloom la te feeñuwaayu turam yeeg meloom yooyu nag amewul lu dul lu ñu jaaree ci jëmmi ki nga xam ne mooy sang sang yi sallallahu alayhi wa sallam mu ne suma topp nag inna rajul inna hadha rajula mooy mooy mooy mooy mooy naan mataba su'ul hmm? euh, inna hadha rajula waa jooju fataha dafa ubbi baaba xazanatihi buntu magasin am wa hadhihi lii nag tushbihu moom mooy nuro martabatul adam martabat ñàkk ñàkk am mooy l'inexistence wala la <coughs> le néant waaye te lii mooy al martabatu saaniya ñaareelu martaba bi mooy ñaareelu dimension yi dimension yi nag buñ ko xoolee comme loo xam ne euh, dafa maanaam dafa exister ci espace temps loolu soo ko xoolee côté boobu rek da juum parce que du ay du ay du ay euh, maam nekkul dans le temps au contraire par exemple tey <coughs> bu ñu wax réalité bi sallallahu alayhi wasallam nekkul dans le temps nekkul dans l'espace au contraire espace de temps bi ñoo nekk ci biiram moom mu leen di feeñal ci ay dimension yu wuute ci ay façon yu wuute voilà et que benn mbir day créé wu maanaam nekk fii dépla mu feeñal ko feneen ci beneen anam feeñal ko feneen ci beneen anam mu ñàkk ko fii amal ko feneen ak yu mel noonu yëpp ci borom subhanahu moo koy def ci ndigalam mais <coughs> que nit ñi duñ ko gis maanaam duñ ko mën a xam euh, mu ne euh, léegi kon ubbi na ko kon martaba bi mooy ñaareel bi allati bi nga xam ne nazara allahu moom la buur yàlla xoole taala ji kawe ji fiiha ci nekk nekk ci moom ci martaba boobu ilal ashiya'i ci mbir yi nazara inayatan xoolu jàppandar <coughs> mooy regard boo xamante ne maanaam ci jàppandal seeni mbir la ak assist maanaam assistance ci ci biir yooyu la waxiya lii mooy martabatul uluhiyya martaba nekk gi xam ne moom la borom subhaanahu wa nekk moom dong ki yelloo ñu jaamu ko mu feeñal ci mbindeef yi yenn maanaam turam yi ak ay meloom <coughs> allati kon martaba bii mooy bi nga xam ne hiya mooy awwalu martabatin martaba bi njëkk bi nga xamante ne barazat moo feeñee anizat tukkee ci nekk nekk boroom subhaanahu wa ta'aala wa hiya te mooy martabatu nazaril zaati xoolu nekk nekk gi muy existe mooy l'essence divine ila ashiya'i ci mbir yi wa i'daduha ak waajalal gim ko leen di waajalal dil wujudi ñeel nekk ba moo tax wa hiya martaba bii ni martabatun martaba boo xam ne to alamu dañ koy xam wala tushahad te duñ jàkkaarloo moom danañ ko xam rek wa ismu hadhihi martabati turu martaba bii nag allah la kon gi gis ne azat am na kon da ngay gis ne allah biñ naan ismullahil azam tur yàlla bu gën a mag en fait euh, loolu ci beneen martaba bi maanaam la ne cest à kon Allah mooy tur bi gën a mag sauf que moom dafa am euh, lu mu tegtale lu muy tegtale voilà lu muy tegtale ci ginnaaw mooy azat nekk-nekk gi ismu zat wa aynuha al xaas biha boobu mooy ismullahi al azam turug nekk-nekk nga xamante ne ak jëmmi maanaam bi nga xam ne moom moo jagoo ci nekk-nekk googu alors que Allah turu martaba bii la deuxième martaba bii la voilà moo tax ku amul bee yamal ci bii ndax bii sax da lay yóbbu ci bële voilà voilà mi ngi mel ne rek nga ni président de la république ak nga ne Emmanuel Macron waaw soo soo soo looy wax président de la euh, Emmanuel Macron boo ko waxee président de la République xamuloo turu Emmanuel Macron bi garawul yow waxal ak président de la République jeex na loolu la mu ne su ma topp nag anna saahiba hadhihi al-khazana waaw walillahi masallah ala bien sûr su ma topp nag anna ne saaxibu hadhihi al xazana boroomu magasin boobu axaza dafa wala boutique bi ba dafa jël dafa nekk fii ixraaji ti di génne nag muqtanayaati yi ay magasin ay marchandise am ay bagage am min zolaamil xasanati ci lëndëmu magasin bi ilaa nuuril wujudi indi ko ci leeruk am ci biti nii ñu ñëpp di ko gis <coughs> mu génne ilal mu génn ilal wujudi ci nekk-nekk yi ala hasbi ma ci lu askanoon teg li nga xam ne hiya moomu alayhi ci la ne maanaam dans réalité dëgg-dëgg ni mel mu génnee noonu fa yaxluju bu ko defee mu génne az-zahabu wurus zahaban wurus wal fiddatu xaalis génn fiddatan nekk xaalis et lu nekk génn nekk la doon mooy kon génn nañ ci suun yi gis nga liñ doon wax wuyu wala liñ doon wax daal commencé commencer ñëw léegi nag ci shakl maanaam lenn lu ci nekk di jël forme ginnaaw al jismul kulli après nag martaba yi wuute ci la yi nga xamante ne moom mooy buru Euh, al al buruj isnay ashara mooy les douze constellations ci la ñu taxawee voilà ainsi de suite après arash kursiyu maanaam ak al qadamaani nga xamante ne moom la teg ci kaw arash arash nekk centre bi nga xamante ne moom buñ ko doon misaal dañ naan moom mooy euh, Élysée Matignon mooy mooy kursiyu wala masalul a'la mais ay monde yu wute lañ voilà ko arash après kursi yu euh, voilà euh, après euh, ci la kii ñaar fukk ak juróom-ñett yi nga xamante ne ñu juróom ñaar juróom-ñett yi nga xamante ne ay ay ay ay ay ci ci ci ci ci fukk ci fukk ñaari buuru ji lañu lañu lëkkaloo lañu lañu lañu sampu voilà et ci ci ci ñaar fukki ak juróom-ñett yooyu ñoom ñooy ñoom ñoo ñoo déterminer manazilul qamar yi mooy mention lunaire yi mooy le fait que weer wi di jóge ci benn mention dem ci beneen jóge ci benn dem ci beneen jóge ci beneen comme ni Alxuraan wal qamara qaddarnaahu manaazila hattaa aada kal urjuunil qadiim voilà mooy manazil yi wàccuwaay yi après nag ah voilà. Euh, voilà ci la yeneen monde yi di ñëw déjà ajjana yi muy wit yi voilà après asamaan yi hmm? voilà juróom-ñaari asamaan yi et cetera yooyu benn bu ci nekk di différencier wu ak yeneen lenn lu ci nekk di génn di amee ak neneen ci ni ko boroom subhaanahu wa ta'aala nammee voilà et di dox ci benn bés boo xam te ne mooy yawmun mashhud bis bi ñuy jàkkaarloo moo tax bu ñu gisee lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche dañuy jàpp ne même bis bi la amul différence <coughs> alors que ay ay bis yu wuute la alors que ay bis yu wuute la <coughs> <coughs> te bis yooyu ñoom ñooy baamuwaat ci ñun weer yi ñooy baamuwaat ci ñun ñooy ñëw isna asharata yawman isna isna asharata shahran yawma xalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum fukki weer ak ñaar la bi ko borom sant di bind asamaan ak suuf si parce que te li koy déterminer mooy mooy wax yéeg léegi ak ñaar fukk ak juróom-ñett yi nga xamante ne ñoom ñoo leen ñoom ñoo lëkkaloo ak ñoom ñoom ñoo aju ci ñoom voilà nga xamante ne ñoom ñooy déterminer kon weer wi ak at bi loolu moom tax. bi euh, euh, moo tax ñun jullit ñi borom subhaanahu wa ta'aala euh, daal di yoolal ci ñun ni ñun at yi ñuy compter ci ñun maanaam bis yi ñuy compter ci ñun weer yi ñuy compter ci ñun te yoo ñoo am solo mooy weer yi nga xamante ne mooy maanaam mooy mois bi mooy datation système de datation bi mooy lunaire bi ci boobu la ñuy sukkandikoo ci boobu la ñuy sukkandikoo te sax parce que sirru bu rëy da cee nekk. yoo xamante ne justement mooy ni borom subhaanahu wa ta'aala amalee te sirru boobu tamit am na yeneen yu nekk moom mooy guddi yi euh, guddi li nga xamante ne euh, comme gis nga yóbbu si layla nahaar ak al lay laylu iza yaxsha wal laylu iza yaxsha maanaam que ni kon guddi gi ci bopp moo jur bëccëg gi voilà wa ayatul lahumul laylu nasluxu minhu nahaar gis nga seen bokk ci seen kéemtaan mooy ni guddi gi ci lañu moom lañu fees génnee ci bëccëg gi. kon guddi gi moom moo am en fait moom jiitu ba ci gi contrairement à ce que ñeneen ñi nga xamante ne ñoom yeneen civilisation yi ni ñuy jàppee mbir mi mooy ne guddi maanaam bëccëg gi moo jiitu guddi gi alors que non guddi gi moo jiitu bëccëg gi moo tax dañ naan guddi ajjuma après ajjuma ñëw guddi altine après altine ñëw ainsi de suite te même noonu ak njuumte am maanaam njuumte amul ci globalité wu mbir mi mais ayyaamu salxi nan la demee mooy fees googu nan la ban guddi juddoo ci ban maanaam ban bëccëg juddoo ci ban guddi après guddi googu tamit maanaam beneen bëccëg juddu ci beneen guddi lool nan la demee loolu ayyaamu salxi la loolu aarif billahi la ko borom subhaanahu wa ta'aala wan seeni mais euh, euh, mais mais que euh, fan yi nga xamante ne mooy ayyaamu takwir mooy bis yi nga xamante ne mooy bisu borom subhaanahu bi mu bindee suuf ki euh, ne euh, yu kawirul layl ala nahaar wa yu kawirul nahaar ala layl ne day wërale guddi gi ci bëccëg gi ak ci guddi gi mooy ñun yi gis voilà <coughs> voilà voilà mais guddi gi lay njëkke <coughs> moo tax guddi gi moo jiitu voilà et que suñuy jël ay suñuy datation aussi maanaam di di di di di indi ay dat nañ ko jël ci ci ci loolu mais da ngay gis yaa subhaanallah euh, ñoo xamante ne dañu war a joxe bon exemple ci mbir moomu ñoom ci seen bopp du ñu mesurer mbir yi loolu ci date yi nga xamante ne moom mooy date jant bi def ko exactement comme ni ko ajame di def mooy ñi nga xamante ne bon dañ naan ajame maanaam ñi nga xamante ne maanaam euh, sax duñu maanaam duñu ay jullit ñaare ni nga xam ne noonu la ñuy defee mbir mi ñoom ci ñoom maanaam noonu la ñuy dater seen lépp waaw bis sangam laa juddu bis sangam seen anniversaire te loolu lañ koy teg seen anniversaire yi bàyyi buñ génnee adduna sax ci lañ koy teg seen anniversaire yi maam noonu c'est da dootu retenir toujours dara ci xew-xew yi nga xam ne moo xew ci seeni dund wala ci dund yi nga xamante ne ñoom lañ ñoom ñoom ñoom ñoo am solo fa ñoom lu dul ci janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre ci loolu rek lañ koy natt alors que ay jullit lañ ñun. te budul dara maanaam secret bi ci gën a mag mooy jëmmi le fait que ngay sàmmonteeg loo xam ne na la doy na sëkk comme gëneel te mooy secret bi ci gën a mag am na nag yeneen i secret yu ci ginnaaw bokk na ci yi nekk di wax ni boroom subhaanahu wa ta'aala ni mu muy waxe ba pare naan minha ashhur euh, bokk na ci ñeent yi ñeenti weer yi yoo xam dañ ko xormal et cetera affaire yi du neen maanaam du ay caaxaan voilà moo tax ci gis da ngay gis ñu war a ne par exemple nangam mi ngi xew na euh, euh, date anniversaire cent ans nangam am na def ko ci date anniversaire fekk weesu na wala yu mel wala date anniversaire am ci nangam tra cinquante ans ndekete cinquante ans bi daaw la woon wala daaw gi et cetera loolu moo koy indi loolu moo wala yeneen ak yenen voilà parce que loo xam ne masalan day répété wu chaque année loolu boo ko bëggee aj ci calendrier wu grégorien bi da ngay ci lu bari ci ci nombre yi parce que yow da nga naan euh, nangam mille neuf cent nangam nangam da sangam mille neuf cent rek yow ci loolu nga koy teg boo ko tegee ci loolu an affaire bi deux mille quinze gàmmu am na ci ñaari yoon fin wu année bi maanaam début année bi muy janvier ak décembre ci année grégorienne bi yow imagine léegi ngay calculer noonu 1982 tamit ñaari yoon la la gàmmu am janvier ak décembre léegi toppal loolu nga bëgg a natt nag daa mi depuis 1902 première gàmmu gi nangam nangam nga di ko nattee noonu léegi léegi léegi nga yegg ci sa maanaam da yegg ci sans fekk eh, weesu na bu yàgg voilà Hmm? léegi nag martaba bi nga xamante ne ci la lépp di différencier wu <coughs> wari yoon martabatu salisa mooy ñetteelu martaba bi xay su toxrajëb ashiya foo nga xamante ne dañuy génnee mbir yi nag minal adam jële leen ci ñàkk am ilal wujudi indi leen ci am comme niñ ko gisee wa ye martabul martabatul asma wa sifat loolu mooy martaba turu yàlla yi ak ay meloom gis kon pour tënk fal martabatu martaba yi kon salaasatu ñett la azzatul muqaddasa nekk-nekk gu kawe gu sell gi nga xam ne takkul dara luñ koy dindil jegewul ak wàññeeku ëppante na ak xel yi ak xalaat yi xol yi mënuñu koo daj bët yi mënuñu koy tegu ak martabatul uluhiyyah martaba nekk borom subhaanahu wa buur bi nga xam ne mooy yelloo ñu jaamu ko moom dong nga xamante ne ci la euh, nekki moom boroom subhaanahu wa taala euh, yellowee maanaam le fait que ñu kese muy martaba boobu nga xam ne moom la dajale tur lépp lépp lépp nga xam ne moom mooy relation bu mën a am ak mbindeef ak ba martabatul asmaa wa sifaat ak martaba tur yàlla yi ak melo muy ñetti martaba yi incha allah taala ci jotaay wi di